alayhi salaatu wassalaam baada a'uudu billahi mina shaytaani rajiim walawlaa kalimatun sabaqat min rabbika lakaana lizaaman wa ajalun musammaa muy wax ci laaya bi nga xamante ne nii mooy téeméer bi ak fanweer bu mànki benn loolu mooy lan mooy téeméer bi ak ñaar fukk ak juróom ñeent ci laaya boobale suñu boroom tabaaraka wa di wax ne walawlaa kalimatun bu dul woon ak kàddu goo xamante ne nii sabaqat jiitu woon na ci man ma waxoon ko man nin rabbika tukkee ci sa boroom yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam lakaana konoonte kon waat naa ne dina nekk mbugal mi lisaaman di taqook ñoom léegi laay laa leen di mbugal ñoom kiifiru quraysh de wa ajalum musamma budul woon it dëxal ba nga xam ne moom laa tudd ci lu jiitu ne ci dëxal boo bële ci laa leen di mbugal ci laa leen àppal ku nekk caaxaankat yu am na foo xam ne borom bi dafal na leen àpp boo xam ne fa la yemale seeni mbir loolu mooy ci àddina bi waaye it tudd na yow qiyaam kañ la leen di mbugal loolu tudd na ko budul woon loolu kàddu googu jiitu woon ak dëxal yi mu tegoon konoonte kon ñoom ñi njëkkante naan na mbugal mi gaaw a ñëw wallahi kon la kaana li zama konoonte kon dina taqoog ñoom léegi daal di dal seen kaw de waaye ñenn ñi ñoom badar lañ leen la borom bi dogaloon ñoomin abu jahlin ñoomin ñoom an-nadr ibn al-harith yi ñoom uqba ibn abi mu'ayt ñoom abul baxtar ibn hisham ak gaa yoo yële ñoom keroog la woon de mooy bés boo leen tuddaloon ñoom ne leen mbugal mi ca lay dal ci seen ndodd yi moom bés boobu la doon de waaye nag comme que lii saar bi Makka la wàcc ñoom ñu koy njëkkante naan ko na gaaw ñëw hé wayastanjilunaka bil adab gaay ñu ngi nii di la njëkkanteloo naan waayew mbugal mi kañ la na gaaw ñëw waaye daa fekk borom bi waaye bu dul kàddu gi nga xam ne jiitu woon na mu wax ko tukkee ci sa borom yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam konoonte kon mbugal mi doon na nekk loo xamante ne nii dina dina làmboog ñoom de fii ci àddina waaw waaye gi nag kon nag wal ajalun musamma ak déxil ba ma waxoon ne ci laa leen di faate ci laa leen di alake bu dul woon lool kon tegoon naa leen ko mu ne fasbir kon muñal ala ma yaquluuna ci yu bon yi nga xamante ne moom lañ lay wax wa sabbih ta deel sàbbaal bi hamdi rabbika di sant ki nga xamante ne mooy sa boroom qabla tulu'i shams laata li nga xamante ne nii mooy jur mooy mooy jant bi di di di loolu mooy jullit fajar mu ngi noonu moom la ko borom bi di wax wasabbih bihamdi rabbika del sàbbaal di santal su borom qabla tulu'i shamsi li nga xamante ne nii mooy laata jant bi di soo mooy jullit fajar dugg na wa qabla ghurubiha mooy laata muy soo mooy bu bu bu fenk qabla tulu mooy fenk voilà mooy génnu jant bi laata jant bi di génn lool mooy jullit fajar wa qabla ghurubiha laata muy so mooy di dugg loolu mooy lan jullit yi nga xamante ne mooy tàkkusaana ngoog wa min aana'il layli ci waxtu yi nga xam ne ñooy waxtuy guddi yi mooy waxtuy guddi yi nag foofale loolu mooy mooy waxtu guddi yi mooy lan boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim mu ne dañ àggale mu ne kon wa min aana'il layli waxtuy guddi fa sabbih na nga koy sàbbaal mooy di ko jullil léegi boroom xam-xam yi ne fii moom mooy lim fiy wax mooy lan al layli mooy maghrib mooy julli li nga xam ne mooy timis ak gee dugg na parce que ñoom guddi la mooy mooy guddi lañuy xew seen julli ndax bu jant bi duggee guddi gi commencé na kon mu ne kon wamina naay layli ci waxtu wi nga xam ne mooy waxtu guddi gi dee ci sàbbaal sa boroom mooy julli la tudde sàbbaal moo tax Hanbali rahmatullah alayhim loolu ñu ne sàbbaal farata la ci julli loolu mooy li gën a dëgër xam nga bu dee <laughs> comme ngiru Maliki yi rahmatullah dañoo jàpp ne non yooyu moom du ñuy farata ay sàbbaal yi ngay def parce que li tax borom bi tuddee benn partie ci julli mu tudde ko julli comme liñ naan rukon farka'u ma'ar raki'in loolu julli la wax waxuñu dañ nga ñëw rukon noonu kon li tax mu koy tudde leen tudde ko ay kii comme comme sabbih sa fa sabbih yi mu tudde ko julli quand loolu lay wane ne kon loolu farata la ci loolu mooy li nga xamante ni insha allahu taala mooy li gën a dëgër ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim kon mu ne wa min aanaa'i layli ci waxtu guddi fa sabbih deel ci sàbbaal sa borom mooy dee ko ci julli kon mooy julli lan lañ la wax timis ak gée naari ak teggu yi nga xamante ne nii mooy tegg yi nga xamante ne teggu bëccëg gi loolu nag lan la ci jublu mooy li nga xamante ne mooy julli li nga xamante ne mooy tisbaar ndax moom bu zénith bu jant bi nee ci njolloor ba jeng ci la waxtoom di dugg kon mbir maa ngi noonu la ak lan léegi kon mooy est ko que julli yëpp duggul ah kay dugg na kay walla ma kon mooy qabla tulu'i sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi kon waxoon nañ ne julli fajarangoog wa qabla ghurubiha mooy lan julli tàkkusaan dugg na wa mi naa naayi layli ci waxtu guddi yi mooy lan timis ak gee dugg na fasabdi deeku jullil watrafa nahaari tegg yi nga xam ne mooy li nga xam ne mooy bëccëg gi te loolu mooy lan loolu mooy jëli tisbaar moo juróomi julli yi duggalam duggul dugg na kay walillahi alhamdu wal minna la'allaka tarda bu ko defee di nga gërëm képp ku sàmmoonte julli yooyu la la borom bi di defal di ko gërëm xéewal ya muy sotti ci sa xol waaye digg bi mu la dig ak tamit sàmm gi mu lay sàmm ak aljana gi mu la dig ak ngërëmam ay waaye bu la ko defalee tardaa di nga kontaan nga bég wala tamut dan na nag te bo nag bul jël sa sa bët yi ay nayka di ko di ko di ko di ko féetale di xool mooy di xool xool goo xam ne da nga kiy féetale sa bët ci ñoom ilaa ci loo xam ne man maa la nga xam ne mattaana bi moom laa xéewale azwajan minhum yoo xamante ne ay xeet la yoo xamante ne moom la moom laa moom laa taarale defal ko yéefér yi ci seen àddina gii nga xam ne minhum ci ñoom zahratal hayaatid dunya te loolu ma leen defal mbiru àddina yi tuur tuur la rek taar taaru àjjina ñu gu jege jiita doya di kese la moo tax jullit moo taxoon mu ne walaa yaghrannaka taqallubuhum fil bilad comme ni ñu ko gisa woon te suuratu Gaafir ak yooyu gis nga yéefér yi gëmul dara seen ni ñuy dem di baagante ci kaw suuf tey ñu nga Las Palmas tey ñu nga Brésil tey ñu nga Buenos Aires suba ñu ngi Moscou suba ñu ngi euh, euh, Johannesburg ginnaaw suba ñu ngi Paris wala ñu nga Lyon wala ñu nga Geneva yooyu wala Gênes fële ca Italie yooyu bum la préoccupé loolu nekkul lu borom bi moo leen di jay noonu le mu ne kon nag bul jël yow jullit bi sax sa bët yi daaj ko ci loolu kese mooy xéewal yi ma leen defal di yokk seenu fan may leen seen dëkk yi naat seen poche yi bari ñu am ay alal mu ne lool bul jël sa bët bi féetale ko ci loolu lool nekkul lu dul ay xeet la rek ci xeetu su tóortóori àddina yi nga xam ne moom laa leen defal te gaaw a jeex te doyadi li naftinahum fii bu kenn foog ne looloo gën ci yéeféri sama borom ne dama ko def ngir saytu saytu leen ngir nattu leen ci ba ëllëg bu defee bu ma ma bugal yi gën a tar ci ñoom wa rizqu rabbika tax yëgal ne sa wërsëgu borom sa wërsëgu borom bi nga xam ne mooy doylu gi muy def ci xolu mbindeef bi waaye wa rizqu rabbika xam-xam bi nga xam ne mooy wërsëg bi gën a màgg bu borom bi di defal ki nga xamante ne ni mooy jaam wa rizqu rabbika ajjanaay sa borom wa rizqu rabbika sa ngërëmu borom xayrun moo rabbika xayrun moo gën fuuf wa abqaata avion yéen jet privé yi seen villa yi seen dëkk yu taaru yi seen palais yi loolu ma ne léewu borom bee ko gën mooy doy lu muy def ci xolub jaam bu ko gëm moo gën fuuf moom même bu ñàkkee lépp ci àddina loolu mu ko defal muy doylu moo gën fuuf moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam ne woon li nga xam ne mooy ak ak woomal mooy xinan nafs mooy yow nga doylu ci sa bopp sa bakkan kooku loolu mooy am woomal waaye nekkul poche yeeg banque yeeg compte yi fees mu ngi jeexal saar bi mu ne waa moran la ko digalal yow Seydina Muhammad sa ñoñ moo jullit ñépp ndax moom ñoñam mooy jullit ñépp bi salaati ci julli wastabir alayha te na ci muñ ndax lool dul yomb waaye yow jullit bi wasbir was wa moran la ko bi salaa na nga digal say ñoñ sa doom sa soxna say jabar ak ñooñu noonu ñooñu ñi nga yilif bi salaati ci julli wastabir alayha na nga ci muñ teg ci sa bopp ndax loolu du yomb ah lii waxoon naa la borom bi dina ci ñëw calamité bii xew lu bon li nga xam ne lu doy waar la liy xew ci kër yi ku jóg bu dee ñuy julli voilà nga gis ñee julli fële kii julli ci néeg ba kii julli fee waxoon nañu ko loolu borom bi daa waxoon yow boo koy digle digal leen ko bu ngeen koy def ngeen defe ko fa gën ci jàkka yi bu ngeen ko manul kër gi bu ngeen fi nee defandoo leen ko yéen ñëpp wastabir alayha te nga muñ ci loolu lële ndax di nga gis ñoo xam ne tappal yu ne dinañ ko def ngir bañ a julli waaye muñal teg leen ci xam ne lii la la borom bi digal laa nasalu ko ñun nag laajuñu la la rizqan benn wërsëg waxuma la yow léegi toppatool seen wërsëg ak loo leen di dundale yow julli nga faagaagal ko quoi yow boole woo ko ci mbiri sama borom ne loolu manoo ko lay ëllëg de amul benn jullit bu ñëw boroom bi lu tax julliwoo nga naan boo man damay bàyyi ba wàcc paquet yépp daal di fay loolu laa la ne amul ci l'islam loolu moo amul ci l'islam bàyyil ba wàcc nga julli sa juróomi julli yépp fay ko loolu amul ci l'islam ku ko wax xamul li muy wax loolu demal ci boroom xam-xam bu la neex loolu amul loolu moom ci ñi xamul dara ak nga koy dégg ak ñi nga xamante ne nii ñoom dañuy dégg ay nit di ko wax ñu am ci ñoom njortu yu rafet ni ñii li ñuy wax noonu la ndeke dara du ci noonu loolu daa tegu fen suñu boroom mayul ki nekk ci toolu xare sax boroom bi dana ko deel julli di xare nga xam ne minute bu nekk mën nañ koo rey suñu borom ne julli yow kooku ngay xalaat yow nga toog naan sama liggéey bi moo tax yooyu moo wax la yoo xamante ne nii teguwul fenn kon nag mu ne ko wastabir alayha digalal sa njaboot ci julli te nga muñ ci dawit di ko def niñ ko charte yàgg lépp tati dëgër ci loolu muñ ci la nasaluka rizqa kenn laaju la benn wërsëg ndax nu ñun borom bi bu dee wërsëgu sa njaboot ak yow ñun borom bi ñoo lay wërsëg bu dee wërsëg a tax yow nga bañ maa jaamu bañ ma julli julli yi ci waxtu yi xamal ne man wërsëg boobu maa ko yor maa lay wërsëgal ak sa njaboot wala aqibatu te mujjanteelu mbir yi nag li taqwa ñeel na ñi nga xam ne ñooy ak ragal yàlla moo nekk ci ñoom wa qaalu kantaa ñoom yéeféru Quraysh yi ñu ngi naan lawlaa yaatina bi ayatin min rabbi wàllu ko tee indil ñu laaya mandarga min rabbi bu tukkee fa boroomam azza wa jalla awalam ta'tihim suñu boroom ne waa ñoom xanaa ñoom dikkalu leen bayyinatu ma fi suhufil ula loo xam ne lu leer ay laaya yu leer yoo xam ne mu ngi ci alquran ji di nettali la newoon ci téere yu njëkk ya nga xam ne dañ ko doon dégg walaw anna te ñun bu doon ne ahlaknahum gis nga yéeféru màkk yi azada allahu sharafa gis nga buñ leen bëggaloon yow seydina muhammad alayhi salaam buñ leen bi adabin ci mbugal alayhi laata yow ngay ñëw di leen dikkal di leen indil alquran ma mbugaloon leen te loolu ñëwul leen xam nga lu ñuy wax la qaalu doonoon te kon doon nañu wax rabbana e yow suñu borom lawla a neexoon waaye laata nga ñuy mbugal nga yónni woon ab na daal du ñuy xupp bu ko defee kon doon de fa nattabia fa nattabia bu ko sa laayee nga xam ne moom la ñuy ëndal min qabli laata an la ñuy torox lii mbugal mii nga ñuy teg wa naxza gàcce di ñu dal a neexoon nga defal ñu ñu loolu suñu boroom di tëj saar bi ne leen wax ngeen li ngeen wax wuute ak li am de xul lii lañ doon wax léegi nag borom bi may leen lool da leen indil yonent bu leer naññi ba pare ñu weddi ko suñu borom ne kon xul waxal yow Seydina Muhammad qul yow waxal jullit bi nga xam ne yéeféer yaa la naan waaye ci yal na dee leen mu jeexal qul wax leen ne kullun ku nekk ci ñun ñaari côté yi rek mutarabbisun na nekk di xaar fatarabbasu ay wax xaar leen nañu xaar rek xool lan kan mooy mujje fasatan la moo na di ngeen xam man anakan ashabu sirati sawi moom nekk ci yoon te mooy borom yoon wi nga xam ne mooy wu coow wooral wi da jub wa man ihtada ana kan mooy ki din mooy ki gindeeku ta sori ndëngate fii la saar biyam bii di ñëw ñu gis sayyidatu maryam alayhi salatu wassalam mu jeex wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika